ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim inna ja'alnaa maa 'alal ardi ziinatan lahaa linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amalan kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci li nga xam ne mooy juróom-ñaareelu laaya bi ba léegi ci saar bi nga xam ne moom lañu tàmbaloon muy Kahf mu ne inna ñun boroom bi tabaaraka wa ta'aala jaal naa ñoo def ma alal bi mbooleem li nekk ci suufi ziinatan laha mu nekk loo xam ne taar taarut ngir suuf si la ngir luy rafetal suuf si la taar taaram la de linabluwahum ngir borom bi tabaaraka wa taala nee na ngir ñu daldi leen nattu ayyuhum anakan ci ñoom nit ñi ahsanu amala moo gën a rafet moo gën a rafet li nga xam ne mooy jëf mooy ki nga xamante ne mooy gën a li nga xam ne moom la fi borom bi tabaaraka wa dal di wàcc ñoom ñoom nit ak jinne kon nag loolu la nga xamante ne moo tax àddina bi dafa rafet moo tax ku ci topp moom dangay sànku moo taxoon yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daal doon wax ci xadiis bu siiw boobu la nekk ci saxiixayn mu ne inna ad-dunya xadira wa inna allaha mustaxlifakum fiiha fa yanduru maada taamaluun bani xadiis biy jeexee mu ne inna duniyaa dëgg-dëgg àddina ji nga xamante ne dafa gaaw a jeex te doya di xulwatun xadira dafa neex ba pare daal di weert waaye daal di rafet mooy boo ci toppee noonu rek topp bànneex yi rawatina borom bi may la loo xam ne loo leen mën a explorer dem di leen seetee ko wër ah lu neex la de moom te wert wa inna allaha yëg leen na nag boroom bi tabaaraka wa taala moom ci boppam mustaxlifakum fiiha daf leen faa indi ci fii nii ngir di li ngeen fii wutu wutuwante comme ni mu ko waxe ci neen saar rek moom boroom bi tabaaraka wa taala ku dem ku fi dund ba kii rek nga faatu ñeneen ñëw de léegi nag ngir mu xool nag ana lan ngeen di jëf mooy est-ce que ni ngeen mu leen digal yi mu leen tere wax yëm nga xam ne moom la doon wax nañu ko moytu kon moo tax suñu boroom wax lii de mu ne kon wa innaati ñun borom bi tabaaraka wa taala la jaaciluuna maa calayha saciidan juruza wa taala wa innaati la jaaciluuna aji def lañu dema alayha li nekk ci kaw suuf yi sa'idan mu nekk loo xam ne pàkk boo xam ne juru saa dara du ci saxa saxa sax mooy borom bi tabaaraka wa ni nga xam ne nii la def suuf si nga xam ne ni mu rafete noonu nag saa bu ko soobee moom lay jël def ko moo xam ne day day nekk àll boo xam ne day xonq dara du fa sax de kon mu ne loolu lu muy def la te nit ñi dañ koy dund fii nga xamante ni nii noonu la de am ñu ne lii yawmal qiyaam la yoo mooy bis bi nga xam ne moom lañ gisoon rek ci saar yi ñu génn kene suñu boroom day day day day day day daal di moxoñe suuf si ba lépp mu nekk loo xamante ne nii day day maase dara du jóg doo ci gis loo xamante ni nii lu lu lu lu lu wàcc la waaye doo ci gis ab tund comme ni ñu ko gisa woon ci saar bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna kon nag suñu woroom kon ne mu ne wa inna kon ñun la jaa'iluuna ma alayha sa'idan juruza mu ne am xasibta ndax danga yaakaar anna ashaabal kahfi li nga xamante ni ñoom ñooy boroom xuntu woo wala nga xamante ne mooy grot mooy caverne ba walla mooy caverne mooy buntu comme nañ ko leeral woon daal ci jotaay bi weesu ci montagne bi lay doon war raqiimi ak ñi nga xamante ne mooy raqiim yépp dinañ ci ñëw léegi kaanu ñoom dangaa yaakaar yaakaar ne ñoom da nekkoon nañ min ayatina ajaba këte suñu aaya yi ñoom ñoo ci ginoon a yéeme mooy du ñoom ñoo ci ginoon a yéeme de am ci boroom xam-xam yu ne waaw bokk nañ ci yi yéeme waaye nag bokk ñoom du ñoo gën a yéeme ci sama laaya yi léegi nag lii nii al imaamu bnu isxaaq rahmatullahi alayhi day nettali nettale boo xamante ne ni mu ngi ci siira bi waaye it am na ñeneen ku mel ni boo demee ñeneen it daal dinañ koy solo de léegi moom al imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi xadiis bi nag mu ngi ko jële ci ki nga xamante ne nii bu dee ci siiratu ibn Hisham foofu na ne daa am ki nga xam ne moom moo ma nettali ba'du ahlil ilmi kenn ci boroom xam-xam yi mu jële ci seydina Sa'id ibn Jubayr moom mu jële wa wa ak Ikrima mu jële mooy kooku noon jële ci Sa'id ibn Jubayr ak Ikrima mawla ibn Abbas ñoom ñaar ñii ñépp taalibe mawlaana ci seen njaatige di seen sëriñ di seen kilifa yi Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhum anhuma léegi nag ci la nettalee nettali bii ñuy gis même bu dee fii mooy kenn nettali na ma kenn ci borom boroom xam-xam yi nag loolu moom ci wàllu xam-xamu xadis xadis bu mel noonu kenn du ko nangu ndax loolu mooy li nga xamante ne nii mooy mubham la ndax wa mubhamun ma fihi wa raawin lam yusam ndax mubham mooy koo xamante ne nii kenn tudd ko benn góor bu baax nee naa am na benn magum taalibe mu nettali ak benn waay am na benn waay daal boo xam ne daal nee naa ak yu mel noonu wax yooyu yépp ñoo yem mooy wax yooyu kenn du leen jàpp parce parce que loolu dëgërul ci wàllu xam-xamu xadiis bu dee ni ñuy toxalee xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam boroom xam-xamu xadiis yi rahmatullah alayhim dañ ne loolu moom kenn du ko téye waaw képp ku fi nettali ne benn góor nee na ma am na benn waaye bu nettali wala sama benn nijaay nee na te nga am nijaay yu bari am ñu wóor ñu wóorul am na sama benn ustaas te yow sa ustaas yi am na ñu ci wóor ñu ci wóorul waxoo kat la kenn du jàpp wax jooju yàlla tere ñu koy nettaliwaat ngir di ko gëm man nañ koo nettali ngir waaye leeral ne ah lii nag mu ngi ci ñi ko xam sax mooy duñ leen ko leeral parce que ñi xam xadis kenn du leen leeral yii ndax ñu ko déggee rek ñoom dinañ xam ne ah wax jii moom jar naa jar naa def ndànk de léegi nag loolu mooy ci siiratu ibn Hisham boo demee nag kanta bi nga xamante ne nii moom la ko al imaam ibnu kasirin rahmatullahi alayhi daal di daal di kii daal di nettali moom di ma ko ëndee fi nga xamante ne nii mooy ci téeréem bi al bidaaya wan nihaaya rahmatullahi alayhi foofu moom tudd na fa turu góor gii nga xam ne moom la imaam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi ne kenn ci boroom xam-xam yi moom a nettali mu ne kooku benn nit la koo xam ne ci waa Misr koo xam ne moom la dëkkoon fële fële ci Égypte nga xam ne mu ngi tuddoon Muhammad ibn Abi Muhammad moo ra al imaam al Haafiz ibn Kathir rahmatullah alayhi ne bu dee kooku ku dëgër la kon mooy xadis bi wér na de léegi nag kanta al imaam az-Zahabi moom dane rahmatullahi alayhi bokk ci boroom xam-xamu euh, siira yi waaye ci boroom xam-xamu xadis yu mag yi ak yooyu moom dane moom ah waa ji laa yu'raf kenn xamu ko imaam Ibn Ishaq daal solo na ci ko wallahu ala alam muy nettali ne lan lay nettali dane keroog daa am benn bés yéeféru Quraysh yi daal di yebal ki nga xamante ne nii mooy an-Nadr ibn al wa kaana shaytaanan min shayaatiini Quraysh moom nag ab shaytaane la woon ci shaytaane Quraysh yi ñoo Uqba ibn Abi Uqba ibn Abi Mu'ayt walla ñoom ñaar la yónni woon ñoom ñaar ñépp kenn ginu leen ak kàccoore ñoom ñaar ñii ñu daal leen yónni nag ngir nag ñu dem fekk temps yooyu mooy door a Makka nag nit ñi di ci dugg nag waa Makka jàpp ne problème am na nag léegi nag ñu wax ak ki nga xamante ni daal di daal xalaat seen biir Uqba kii sax an-Nadr ibn al-Harith ci boppam moo leen waxoon ne seet leen ay mbirum de gaa yi nag daal di waxtaan ne ko léegi yow la ñuy yebal nga dem si nga xamante ni nii mooy ci nga xam ne mooy ca fóore yi yahuud ya nekk Yasrib te foofu moo doon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam waaye boobu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi demagu fa woon moom bu nga woon makkatal mukarrama zaadaha allahu sharafa léegi nag ñu dem nga laaj ñi nga xam ne ñooy fóoree yahuud yi ngir daal ñu wax ak seen laaj leen daal wax leen tamit melooy ki nga xamante ne mooy suñu waa ji fii alayhi salaam léegi nag ne leen bu ngeen demee yéen ñaar na ngeen leen wax ne yéen de yéene ñi nga xamante ne borom bi tabaaraka wa taala yónni joxoon na leen téere lu njëkk muy tawraat te am ngeen xam-xam boo xamante ne nii ci xam-xamu yonent yi alayhimu salaatu ñun waa Quraysh ñii kat xamuñu ko léegi nag dañoo ñëw nag ngir laaj la daal laaj leen yéen sóoróo yahud bi bu ko defee yéen daal ngeen wax ñu yoo xam ne daal mooy nan la ñuy daal ndax moom nii moom dëgg la wala daal moom li muy wax ay caaxaan la mooy ne day waxantu rek léegi nag biñ demee ñoom ñaar gis dem ci Afrique foofule gis ñi nga xamante ne nii ñooy xuure yahud yi wax ak ñoom bi nga xamante ne nag ci lañ wax ak ñoom gaay ne leen léegi nag dañ mooy ne daal yéen lenn lañ leen di wax ñun yahuud yi mooy ñetti laaj ngi yoo xam ne moom lañ leen di digal bu ngeen demee ngeen laaj ko bu dee na xam na ko laaj yooyu yëpp mu tontu leen ci ah na leen leer ne kooku yonent la boo xamante ne nii bu borom bi yónni la dee alayhi salaatu wassalaam bu ko deful nag xam leen ne wenn waaye la boo xam ne day waxal yàlla lu amul seet leen bu boobaa nag seen xalaat lan ngeen koy lijjanteeg moom ñu ne ko nag laaj leen bu njaa laaj bu njëkk laaj leen ko ci ay ay ay jeunes yoo xamante ne nii dañoo génnoon ca ca at ca ca gox ci ci jamono yu yàgg yi lañ génnoon de daldi woon génn ngir dem jóge seen réew ngir rawale seen diine loolu lan moo ne woon seen mbir waxuñ ko sax ngir rawale seen diine ay jeunes daal yu génnoon léegi ñooñu ñooñ seen mbir lan la lool mooy bu njëkk bi am nañ ne yahud yi ne leen nag am nañ xabaar bu yéemee ñoo paree ci boobu beneen laaj bi mooy laaj leen ko ci benn góor boo xam ne daal doonul woon teg bâton de pèlerin de pèlerin moom mooy moom doonul woon toog day voyage kese da doon wër ci réew ci àddina bi di dem fi nga xam ne sow ak penkook fu ne la am na xabaar ko laaj ndax dina leen ko tontu bi mujj nag laaj leen ko ci ruux nee leen ko moo ruux mooy lan yii nag bu leen ko laajee ah bu leen ko tontoo na ngeen ko topp de kon yonentu la alayhi salaam bu ko deful nag mooy liñ leen wax rek day waxal borom bi lu amul def leen ci moom lu leen neex léegi nag ki kaw noonu nag la gaay an-Nadr ibn al-Harith Uqba ibn Abi Mu'ayt ibn Abi Amr ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab daal di ñëw ñoom ñëw waa Quraysh ne leen nag kontaan ne ah yéen suñu mbokk yi indil nañ leen loo xam ne mooy teqali nag suñu digganteeg suñu Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam ndax yahuud yi lii la wax ne nañ leen ko laaj léegi nag ñu ñëw wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam laaj ko ko biñ ko laajee yi mu ne leen dem leen ba suba léegi dinaa leen tontu bu soobee borom bi après mu fàttee wax insha allahu taala léegi nag ba bés ba jotee gaa yi ñëw mooy wax yu bi dara ñëwul nag ba tontu tontu wuñu ginnaaw gi ci la suñu boroom wàcce lay yii di suuratul kahfi wàcce saar bii nag ngir leeral ci xabaaru ñooñu ñaari to laaj yi la leeral fii mais beneen bi mu koy leeral ci saar bi nga xam ne moo moo nekk ci kaw moo topp ci saar bi di suuratul Isra di wàllu ruux moom foofu la ko leeral waaye li jëm ci gone yoo yële mbooloom gone yoo yële jeunes yoo yële ak la nga xamante ne kooku li nga xam ne da doon wër ci àddina bi rek fii la ko tontu lool moo indi lii nag moo tax suñu boroom wàcce saar bi loolu nag la ñu war a gis nag inshaa Allahu taala ci jotaay bii di